leen di nuyu sant sëriñ bi itam mi ngi leen di nuyu ah xanaa li muy wax li muy kii daal moo di ginnaaw tànnuñu tem dañuy seet ñaari yëf maanaam bu ñu tànnee tem bu ñu war a waxtaane mën na cee waxtaan bu fekkee ne itam ay question ngi ngi fi maanaam ay laaj yu gën mën na cee yokk tam def ci laaj yooyu itam ak leeral kon su ko defee mbooloo mi ñooy tànn lu gën a jamtalu daal ci ñaar yooyu ndax day waxtaan nii rek wala dañuy tànn ay laaj yoo xam ne ci diineel danañu yitteel wala ci wàllu sëriñ bi wala ci anam yu mën a doon danañu soxlaal daal mu tontu nu ci waaw ok jërëjëf dafa am laa diine benn muy fiq wala muy tawxid walla muy ci tasawuf wala muy ci aju ci sëriñ bi benn ci aw dundiinam ak doxaliinu diineem aw yoonam nu ko tëralee ñu mu ci jaarale ak moom ci boppam ay jaar jaaram xiyaas ci ñeneen ñi fi jiitoon te jaar ci yoonu tasawuf ñu gis ni mu demee ñoom ba tey dina nekk loo xam ne daf nuy doy bind nun ñi topp ci moom di jëriñu ci dërs yi nu dundam gépp di jox ci fu nu ci waxtu wu ne eh, diine jiit muy tawxid ndax tawxid moo jiitu lépp jawharu nafis boobu nga xam ne sëñ bi laxdar yi la ci way laxdar yi dafa ne awalu maa wa awalu waajibin alal mukallafi tasxiixu imaanihi njëkk a war ci mukallaf nit ki jamono yoo xam ne nekk na mukallaf ci charte yi joxe na mooy tax a nekk mukallaf fukki at ak juróom ñett wala karaw yi ñuy mu sax ci poqtaan wala diwante ak yooyu bu boobaa rek li war farata ji njëkk a war ci moom mooy xam lu tawxid yàlla yonent bi sharia yi ñu war a gëm su jógee gannaaw tasxi imaani yi xam na muy jaamoo yàlla muñ jànge jawhar al jawharu nafis da ngeen ko ci gis gannaaw bu tawxiid ak fiq wee nag tasawuf moo ci topp mooy sellal ndax fiq mooy atte jëf yi na nga war a jëfe na ko yàlla bëgge na ko yonent bi santaanee gannaaw ngëm gi ñetteel bi muy nag sellal nga xam ne mooy diggante jaam bi rek ak boroomam yoonu a nekku ci yoonu att nekku ci yoonu kenn nekku ci dul moom rek digganteem ak boroomam na muy sellale ay jaamoom na muy tàggate boppam ci def lu baax ak bàyyi lu bon na muy jànge muñ na muy bëgge boroomam yoon wi mu nekk mu di li ñuy wax tariqaam nan la koy jàppee ba mën a àgg ci benn ci wàccuwaay ñetti wàccuwaay yi bu njëkk bi mooy mucc bu njëkk bi mooy jege yàlla bi ci tegg mooy àgg ba sës ci li ñuy wax wusul li am tasawuf tuddee wusul bu ci nekk ak na ko nit kiy toppe ba àgg ca ca taxtan la wala ba meññatum ba garab ga ñor ba mu watt meññatam ba jëriñoo ko hmm? ñu seet bu fekkente nekk ay laaj la wala da ngeen a tànn benn wala ba tey dañoo bëgg ñëw ñu wax généraliser ko jaar ci ñetti euh, xaaji lislaam yooyu tawhid fiqh tasawuf wala yeneen seet rek ngeen ko bisimilah mbooloo mi kon lu ñu tànn ah? ah kon mbooloo mi ñu ne ñu seet daal lenn lu rekk dana nu yitteel dana nu mën a dàggi ñu waxtaan ci ak ñun moo xam day aju ci mbirum sëñ Touba ci ngoog waaw ci mbirum sëñ bi ak nu mu bëgg daal donga yi mel ni kon kon xanaa loolu bisimilah. Ah, ci nee na biñ la téléphoné am na thème bu ñu doon wax bu ñu kii mooy kayfa yuwaajihu al muslimul muhajir taxadiyaatil mujtamaci al xarbi yi xëy loolu moom mbooloo mu bari ma ca foofu ca saal ba la gënoon a yitteel moom ndax day thème bu mag a mag boo xam ne fi ñu koy kii moom bu dee mbooloo mu néewee nii xay na lu waaw ah, waaw mu ngoog waaw mu ngoog moom moom foofa la woon ca saal ba la woon moom waaw ba tey nag xëy na buñ ci mënee tënk fii tam luñ mën a jariñoo ba tey baax na waaw. bismillah suñu boroom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu alwaahidul qahaar ba mu bindagul ca azal jëmm yi te bind roox yi fa ca tànn ñoo xam ne daf leen soppal boppam bëggal leen boppam xëccal leen boppam ba ñu tafu ci moom mu jombale la ak jom bëgg leen fu bëgg di yem sellal leen itam ci lépp lu dul suñu boroom mu di yonant yi ak xutbul xaws yi ak siddiqoon yi seen gannaaw mu amati ñeneen ñu mu sopp fonk leen bëgg leen xamal leen boppam muy amatul awliyaa i seen gannaaw mu amati ñeneen ñu mu sopp beneen xeetu sopp bëgg loo leen itam boppam muy amatul mu'minina ñi gëm ñi mujj muy ñi des ñépp ci ñim bind ci nit ñi mu am xeetu bëgg gum leen bëgg ba tax mu bind leen donte yéefar lañu donte ñu dëng lañu xam ne ko kon am na bëgg koo xam ne suñ borom daf koo bëgg lépp lu dind ba tax ñu araamal yàq tax lépp lu dind bind sàkkal na ko wet gu féeteeg doomu aadama yi xam ne moom la doomu aadama yi di xoole seen njëriñ nañ ko mën a jëriñoo wala lor ja ci mën a génne ak geneen wet gu féeteeg suñu borom xam ne mooy wetu ko ruux gi nga xam ne fu mu toll di sàbbaal suñu borom wa in min shay'in illaa yusabbihu bi hamdihi walakin laa tafqahuuna tasbihahum xam ne ko lépp lu suñ borom bind rek bëgg na ko moo tax yàq xaraam moo tax nit ki alalam jëm moom sax ci wet googu nga xam ne moo féeteeg suñu borom tabaraka wa nga xam ne mooy roox ga ci la layoog moom ëllëg ci bu ko yàqee wala mu def ci lu dul noonu ñi mu bëgg bëgg gu njëkk gi nag ndax ñoo ñëpp ku ci nekk bëgg gim la bëgg mën nañ cee waxtaan ba mu mat waxtaan bu mat sëkk ci ñeenti xeeti bëggin yooyu yëpp ñi mu njëkk a gën a bëgg nag nga xam ne daf leen a taf ci boppam may leen lépp lu gën xam ne ñooy way ramm ñu jaam ñi ëllëg ñooy texeeg jaam ñi ci àdduna ñoo ñi nga xam ne boo ci doxee ci yoon ba daje ci kenn ci kaw yoon suñ borom baar la sa bàkkaar te dootu la bindal bàkkaar mukk mooy lillaahi qawmun ida xallaw bi manzilatin xalla nada wa alat fi ljawi anwaaru tashtaquhum kullu ardin yanziluuna biha ka annahum li biqaa illaahi amtaaru ida laqitahum aw kunta zaairahum bi yumnihim faaraqat ka dahara aw zaaru ila axirihi ila axirihi xam ne ay benn benn la ñuy ñëw ci jamono ñooñu ñooy xutbul xaws yi xutbul xaws dañ ne mooy càttaxtanal wilaaya ñu ne wilaaya ca taxtan la mooy fard afraadul aalami yi nga xam ne ñoo al aaluuna min al yi nga xam ne diggaluñu loon woon ñu sujjóot ci aadama mooy malaayika yi gën a kawe ñook afraad yooyu ci ci doomu aadama yi dañuy fii di xuus di nuur ci màggu suñu borom gi yëguñu sax ndax xutbul xaw su am na walla déet muy ñi ñu tànn ci malaayika yi ak ñu ñu tànn ci mbindeef yi kon al aarifoon yi séddalikoo ci ñaar ñi ne cat taxtanal wilaaya fi nga xam ne wilaaya mënu ko wees mooy al xutbul xaws ñii ne maqaamu xutbul xaws fii xol toll ci jëmm la toll ci wilaaya ndax xol moo yor dundub nit ki muy xëcc deret ji di ko laabal di ko sànniwaat moo tax muy dund xutbul xaws noonu la amee baat bi taxaw taxawaayu suñu borom ñu ne nag waaye bopp ko féete kaw mooy afraadul aalam yi nga xam ne bokkuñu si ñu ñuy yilif bu leen kenn xamul ba yilifuñu kenn nit ci saaxir aarifoon yi am foofu ay wax yu wuute jaam ñi nga xam ne suñu borom a leen tànn ca azal muy xutbul xaws yooyu ak xam ne xutbu dañ ne al wakil mooy ci topp ci maqaama moo sës ci moom xam ne bu fi jógee moo koy wuutu al wakilaani ñeneen ñaari jëmm lañu yoo xam ne Eh, imaamaani ñaari jëmm lañ yoo xam ne bu fi wakiil boobu jógee kenn ci ñoom moo koy wutu ñooñu itam awtaat yi di ñeent kenn ci ñoom lañuy tànn mu wutu kenn ci imaam yooyu la bu kenn ci ñoom eh, wuutoo wakiil bi nga xam ne bu fi xutbu xawsu bi jógee moo koy wutu ab daal yi topp ci di juróom benn juróom ñaar noonu ñu nekk ay rang nga xam ne ñoom ñëpp kenn ku ci nekk am nga maqaamam juróom-ñeent yooyu sëñ bi ci magaaliqu niiraan nga xam ne du ñu dem àjjana du ñu dem safara kenn ci ñooñu moo leen mën a laabal ba ñu dem àjjana ne yeneen jullit yi benn ñu topp ci moom julli wala ñu bokk ak moom ñam wala ñu liggéeyal ko dara wala mu yónni leen ñu dem walla ñu defal ko dara ñooñu nag nga xam ne ñooy ahlul xubb lawal cofeel gu njëkk gi gi gën a màgg ci sopp gi suñu borom sopp jaam yi mu tànn ñoo ñooñu ci ñoom ñoo ko jagoo ñoom itam am ci ñoo xam ne àgg nañ ci àgguwaay bi nga xam ne mooy bi gën a sori nga xam ne soo ci xasee àgg dafa naa ne am na luñ ci laaloon ci waxtaan yu passé mu di ñu dem ba gis asirrul masuun di sëñ Tuubaa di wax axfaaliya sirral masuun allahu xubban wala ilaha illa allahu ne suñu borom feeñalal na ma axfa dafa bokk ci abdaat abdaat yi day tekki nëbb di tekki feeñal suñu boroom wan na ma kon feeñalal na ma maanaam wan na ma asirul masuun ngir sopp gi ma sopp muy sopp gu njëkk googa woon nga xam ne moo gën a màgg ci sopp yi xam ne ñooñu la ko jagleel asrul masuun mooy chaklu wax yi bi gën a féete kaw am na ci wet yoo xam ne sax bu buñ ci waxtaanee xëy na lim leen di jëriñ du bari ndax du ngeen ko xam na ngeen ko war a xamee mu leen bëgg a wax rek ne ci cofeel gi gën a màgg gi jiitu ci la sëñ bi bokk ñooñu nag buñ ñëwee ba tey seen dundin ci àdduna wuute ci seeni am zija moo tax ñu ne Seydina Junayd ne lawnul maa i lawnu inaa ihi bañ ko laajee aarif billaahi na muy mel mu ne lawnul maa i lawnu inaa ihi ndab boo ci settoo ndox boo xoolee ndox mi nan ndab la mel couleur ba mu amee rek lay amee bu dee assiette bu weex ndox mi day weex bu dee këll bu ñuul ndox mi day ñuul bu dee bu xonq ndox mi day kon nga xam ne aarif billaahi mënunoo takk meloom ñii mel nii ñii mel nii ñii mel nii nga gis aarif billaahi boo xam ne day farlu farlu koo xam ne daanaka fu mu toll rek ci biir bitti mu ngi jaamu yàlla jaamu ca nga xam ne ca la dooleem yem ak kàttanam ak xelam ak xam-xamam du nopp mukk ku mel ne ah, adi ibnu musaafir boobu Cheikh Abdul ji Jilaan daan wax law kaanati nubuwwatu taktasabu la naalaha haza bu fekkoon ne ak yeneent lu ñuy fàggu la kon kii dana ko am xam ne adi ibnu musaafir moomu dafa nekkoon ku farlu ci jëf ba doy ko waar nu gis ci ñenn nag ñoo xam ne séeru farlu xëy na ci baatin lay doon jaamu xol la ñuy jaamu doo doo ko mën a xam nii ci seenu melo wala seeni jëf waaye jaamu xol la ñuy jaamu koo xam ne fu ñu toll lépp luñ gis gis ca yàlla te yëg gi ñu yëg euh, seen borom ba mel ne dañ koy daj ba mel ne dañ koy gis ba xam ne lépp lu ñu bëgg a def mu feeñ ca ba ñu doxee ko nañ ko war a doxe te doo leen gis seenu julli bari seenu koor bari seenu yooyu yëpp bari xam ne ay xeet la ci am zijey yi wuute yi ci la loolu jóge nga gis ñoo xam ne adduna bi def leen di soof ndax mos gi ñuy mos ci leeru suñu boroom ndax suñu boroom nit dana jaamu ba àgg foo xam ne day bind dara loo xam ne day ñëw wax ak yow wax la lépp lii sa aajo faj ko li la lëntoon lépp mu xamal la ko waxam dana neex ba soo fa jógee danga toog ay weer bu nit waxee nga dégg ko di bëgg a wàccu ndax naqari waaye waxi nit ñi ndax wax jooju nga déggoon nga jàpp ne loolu suñu borom la fekk du suñ borom jaam bu mu bindoon la <coughs> nga xam ne euh, jaam yooyu ci wuute gi ñu wuute te la ci biir di sekkereb suñu borom bi kenn ku ci nekk ndax ñi nga xam ne al ismul azim al azam la ñu amee bi nga xam ne mooy mag yi nga xam ne boo ko tuddoon ngir jublu ci bu jant bi doxati jant bi dootu buuse fi mu nekk boo ko tuddoon jublu ci géej gi na neex mu mel ne suukar loo ci ñaan suñ borom daal koy nangu may la ko am na ci aarifoon yi ñu xaw a euh, def mubaalaxa maanaam exagéré ba ism boobu tax ñu naan inna lillahi ibadan law saaluhu an laa saa saata lam yuqimha suñu borom am na jaam ñoo xam ne bu leen woon bu bu ñu waxoon su borom ko bu saa taxaw kon alaxira fomm saa du taxaw ñooñu ñu mel ne Cheikh Abdul Wahab Sha'rani dana di xaw a réyal loolu xaw ko weddi daal wane ne eh, suñu borom li mu wax ci alquran yonent yi ñëw wax ko mënu la dañ waaye ni muy demee mooy rek boo yoroon jaasi ne bu ma neexoon mën naa dagg bopp kii waaye ñeme woo ko xam nga ne du am da wane rek ne am naa kàttan nga ak man-man nga maanaam dañuy wane rek ne tur woowu loo ci ñaan rek mu am waaye suñu borom dana aar nit ki ba li nga xam ne waru am mukk du ko ca ñaan te moom it dana am teggiin digganteem ak suñu boroom yoo xam ne dana tax du ñaan loola bu nu jógee ci yooyu nu seet na nag ne ñii ci bari gi ñu bari ak wuute gi ku demee ni ki waysul xaran yi xam ne bu masaan ndomb ay xaleel dañ koy sànni xeer ndax defe ne dof la ndax dëddu gi mu dëddu ndax la mu mas cafka gi mu saf leneen safatu ko ci àddina bëggatul yére bu rafet bëggatul set sangu set bëggatul lekk lu neex bëggatul dara am ñeneen ñu demee ne ñoom wala féete ko kaw te niroog nit ñi li nit ñi def lépp ci lu lu xaraamul ñu di ko def ñoo ñooñu nag bokk ci Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu nga xam ne kaamil la li ñu naan al kaamilu man laa yusra umuru maarifatihi noora wariihi waxtaan nañ ko ay yooni yooni yoon bari na jaam bu mat ci wet te am na wet yoo xam ne buñ ko ca nattee mu am mu manqué waaye mate ci wet yépp xaqiqiyan wa sharciyan waahiran wa baatinan mooy li néew mooy li jafe nit ki boo ko nattee ci àndaari sharia mu matal charte sharia ci wet gu nekk ba dara du def ragal yàlla gu mat sëkk farlu ci jaamu yàlla xam yàlla xam koo xam ne buñ ko séddalee woon aalam bi yépp kenn ku ci ne doo àttan lañ la ca jox nga xam ne sa benn jëf bi gën a tuuti tuyaabaam mën nañ koo séddale maanaam bu ñu seetoon bu ñu woon jaamu gi doom aadama yi jaamu ba suñ boroom bindee àdduna ba ba muy ëf bufte bi ba ba ñuy ëf bufte bi buñ ci génnee saxaaba yi ak yonent yi sa jaamu gu gàtt googu ci benn bis wala ñaari rakkaa ñoo julli mu ëpp doole loolu lépp buñ ko peesee loolu moo tax ñi am kattanu bu leen àdduna bépp toppoon it ñu mën leen a xettali mën leen a dugal àjjana bi xayri xisaabin aw bi xisaabin ndax seen ñaari rakkaa rek moo ëpp doole jaamu gi ñoo ñëpp buñ farlu woon di jaamu du noppalu ba ba saa taxaw seen ñaari rakkaa ko ëpp doole nga xam ne kon dund gi mu dund lépp ak lim ci jaamu lépp bu ci faboon ñaari rakkaa rek xettali na doomu aadama yëpp waxuma murit yi rek yi rek wala jullit yi rek waaye képp koo xam ne gëm nga yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da nga ci xaj mu kon mate mat googu ba noppi nag jaar fi jaarin woo xam ne xamuñu ku ko ci jiitu tubaab bi wax originalité maanaam dikke dikkin woo xam ne ak doxale doxalin woo xam ne wuti naag ñi fi nekkoon ñëpp nañu doxale mooy li gën a yéeme bu ñu nee xutbul xaws bari nañu ko ci fekk ñu ne li ñuy tudde maanaam xatm ulama yi ne aarifoon yi dem nañu ba ne du kenn rek ndax dañu ne woon benn jëmm rek a koy doon bu dee benn jëmm bu dee ñaar bu dee ñett it ñu ko wootee bari na lool ñi fi ñëw woote ko te am na si ñoo xam ne joxe nañu ay barahin yu wér yoo xam ne mën nañ caa jàpp te ñu woote ko waaye moom mu taxawee maqaam moo xam ne dégguñu woon keneen ku ko mas wootee te mën na am keneen du ko wooteeti ci àdduna mu di xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam mu dem ba ne xat sirtu bil muxtaari kal jaaree ni ni Aboubacar ak Omar ni ñu demee ak bi sallallahu la demee ak ñoom waxuñu Aboubacar ak Omar waxuñu xulafaa ul arbaa ñeent ñooñu waxuñu fukk ñu bëggalee àjjana waxuñu ñi xare woon Badar waaye martaba saxaabi yu benn bu mu doon rek amul benn mbindeef bu ko ñemee woote wala bu ko sañee woote amul benn mbindeef boo xam ne ñeme nga ne benn saxaabi yu gënuma boo doonee xutbul xaw soog loo mën a doon kenn amul fitam kenn ñemewu ko kenn mësu ko wax itam ndax dañu ne saxaaba yi mbindeef mënu leen a jot ndax dañoo jaamu yàlla xeetu jaamu yàlla woo xam ne keneen jaamu ko yàlla ñu jaamoo ko ci jamono yoo xam ne keneen fekkiwu ko ku dul ñoom jëf ca it loo xam ne keneen mënu koo jëf seen gannaaw wala la leen jiitu bu loolu wee itam geneen jaamu bu mu doon ku doomu aadamay jaamu daanaka dañ caa dëkkoon saxaaba yi bu dee xam-xam rek ñoo ko ëpp ñëpp ndax mboolem lu ñu bind ci ñoom lañ ko jëlee mboolem lu ñu bind toxale ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy hadis wala muy alquran ñoom ñoo ko jottali mbindeef yi ñoom ñoo taxaw di xeex jaay seen deret ak seen lépp ba lislaam taxaw gannaaw loolu itam bu dee julli rek dañ ko daan fanaan a def bu dee koor daanaka dañ koo dëkkee woon dañoo jaayoon seen lépp itam jóge ci dëkk ba nga xam ne ci lañ dëkkoon wàcc fa seeni ndey seeni baay seeni maam seen alal seeni tool seeni soxna seeni doom seen lépp ngir ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam jëm foo xam ne ba amuñu fa dara xamuñu fa kenn fekkiwuñu fa lenn lu ñu dencoon lu ñu dencoon mu de xeet woo xam ne xeetu euh, euh, hijra woo xam ne amul keneen ku ko njëkk a def gannaaw ñoom ñu defe koy defin wa gën a mat ca defin yi ànd ak koo xam ne moo gën ci yàlla bind bu fekkente ne kon bu ñu seetee euh, ci jawahirul maani si Ahmad Tijaani dafa wax ne saxaaba yi kenn mënu leen a jot ndax seenub dox jëm ci yàlla ak doxub keneen ku mu doon mu ngi mel ne ak seenub dox nun ñi moom xutbul xaw si la boole na ci boppam ak ñëpp mu ngi mel ne mellantaan wuy dox ak picc mi gën a gaaw ñu tudde ko printemps muy naaw ni ñu ko gën a gaaw mu ne noonu la saxaaba kon bu fekkente ne sëñ Tuubaa moom wax na ne qad sirtu bil muxtaari kal jaaree ni maa ngi demee ne ñaari dëkkaale yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu denc ci Madina ci ay tànkam day nekk lu yéeme loo xam ne lu original la mosuñoo dégg mosuñoo dox ba dégg wala nuy seet téere ba gis kenn koo xam ne mas nga wax loolu ñu gis itam mu daal ne wa fi madhihi jaawastu ban wa xasaana amul keneen ku ko ñemee wax ndax bu ñu dee tudd waykat yi waykat yi yonente bi sa alayhi wasallam saxaaba yi dañ leen di teg fële soo ko war di wax nag boog ñi gën a dàq way waaye saxaaba yi ñoom ndax seen maqaama kawe na kawe goo xam ne kenn kenn du leen dendale kenn doomu aadama ju xam yàlla ragal yàlla fu ragal yàlla di yem xam yonent bi sallallahu alayhi wasallam fonk ko bëgg ko xam fa maqaam xam na mu na mu toll ak nu ko suñu borom fonke ba noppi am sañ-sañu wax ne ci tagg yonent bi féete naa kaw euh, Seydina Kaab ibnu Zuhayr ak Seydina Hassan ibnu Sabit te ñu bokk ci saxaaba yi bu dem boo ne wane ne mel na ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni nga xam ne Aboubacar ak Omar mel nañ ko ci moom ci wet da ko tax di wax day daal di doon lu yéeme kon nag nan la mën a doxale moom ba wuuteeg kon doomu aadama yi yëpp yooyu yëpp ñi fi ñëw gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam yëpp nan la mën a doxale dafa am loo xam ne néew na mu daje ci doomu aadama mu di gannaaw ngëm gi ndax gëm buñ ko dee wax rek moom ñi gëm yàlla ba attana dee fi saasi bari nañu ñi gëm yàlla ba ñu mbugal leen mbugal yoo xam ne bakkan xaj na ca bari nañu gis nañ ne sayyiduna Bilal radiyallahu anhu bi nga xamee ne ñi ngi koy mbugal naan ko udkur muhammadan bi suu'in sallallahu ala sa muhammadin wa alihi wa bi ñu demee ba teg ko loo xam ne ëpp na xolam ëpp na kàttanu dékkoom dafa wax lenn ca lañ ko doon sant te tëyu ko biñ ko bàyyee la xam ne wax na liñ ko doon sant loolee tiital ko ba mu jaaxle ba tiit bi mu dikkee wax ko yonante bi sa alayhi wasallam ne ko wax nañu loo xam ne waa gaa teg nañ ma loo xam ne di jéggi na daya ba ma wax loo xam ne waruma ko woon wax bëgguma ko wax alquran wàcc man kafara billahi min baadi imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani walakin man sharaha bil kufri sadran fa alayhim ghadabun min allah képp koo xam ne gëm nga yàlla ba noppi dellu weddiwaat ko delluwaat gannaaw waaye nag waxuñu ki nga xam ne dañ ko fitnaal ba teg ko lu ëpp fitam ba wax loo ko lu mu bëggal wax te fekk xolam moom mu ngi des ci ngëm gi randuwul lu toll na lii dee ci wey kooku nga xam ne kon mooy Sidna Bilaal kooku waxuñ ko walakin waaye ki nga xam ne moo delluwaat gannaaw ci ngëmam googu mooy man man sharah bil kufri sadran kooku ñooñu fa alim ghadab minallahi suñu borom merum suñu borom dal na ci seen kaw ba faw nga xam ne kon doomu aadama bi buñ ko tegee loo xam ne ëpp na fitam mu bëgg ñu may ko jàmm tax mu wax ko te ànd ak xelam sax euh, Seydina Seydina Bilal daf koo may maanaam sañ-sañ mooy tax na ñu yoonal ne képp koo xam ne ñu ngi lay wax ñu ngi lay weddiloo yàlla ba teg la lu ëpp sa fit ba attanatoo ko nga wax ko ngir mucc li ñu tuddee taqiya la ko olomaaw yi tuddee taqiya tan euh, taqiya nga def ko te fekk yow sa xol ma nga fa mu nekkoon ci gëm ñu bàyyi la nga dellu fa nga nekkoon dara fekku ci bi ñu woowee sëriñ si ndar conseil de sécurité fan yi ñu fa am fañ leen jaarale tax na ñu bari jëfandikoo nañu taqiya boobu sëñ Touba diirub li mu nekk ak ñoom ba li mu tàggook ñoom mësula jëfandikoo taqiya naa wax lii ndax ñu bàyyi sere aw yoon mayoon na ko ko waaye moom may teggeen gi mu teggeenu ci kanamu suñu borom tabaraka wa taala wax loo xam ne dana tax ñu wàññi tal ne bënn bënu poussé ci liñ koy teg ngir tàggoog ñoom te yàlla may ko mu dagan mësu koo def te du ko def weesu na foofu Seydina Ibrahima alayhi salaatu wasalaam bi nga xamee ne sànni nañ ko ci bënn googu ñu taaloon taxan def ci ba nga xam ne lu naaw dox digganteem ak asamaan daanu ci ndax tàngaay wi biñ ko defee ci euh, catapulte bi maanaam mbaq gi ndax kenn ñu mu la jege safara gi pour di ko ci bëmax ku ko jege lakk dee ñu def ko ci mbaq gi sànni ko bi muy xalaw xalaw yi wuti safara wi sidna jibril dogale ko naan ko ndax ma ma fay safara wi mu ne ko suñu borom la ko sant wala sa yërmandey bopp mu ne ko sama yërmandey bopp rek mu ne ko baama ak suñu borom mu ne kon ñaan ko mu woye mu woyefal su mbugal mu ne ko xam gi mu xam sama mbir doy na duma ko ñaan nga xam ne Seydina Ibrahima teggi nu ne ci kanamu suñ borom ba nga xam ne ak yëg gi mu yëg teewu suñu borom ci lu nekk xam gi mu xam ne suñ boroom xam ne lii lépp du teggin ci moom dagan na sax mu ne Jibril fayal safara wi wala mu ne suñ borom fayal safara wi waaye loolu lépp réyal na ba ëppal ko boppam ba nga xam ne du ko ngaang mukk kooku mooy xalilullahi nga xam ne bu yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo ci topp kon nga xam ne maqaam moom mooy maqaam mu a jege suñu borom tabaraka wa taala gannaaw yonente bi sallallahu mooy xam yàlla gëm ko fonk ko mu teew ci sa xol mel ne yaa ngi jàlloog moom ba nga xam ne euh, yaa ngi sàmmoon sàmmonteeg teggin yi nga xam ne boo dëkkoon ci xadra ba ba faw jege suñu borom jàkkaarloog moom di ko xool ak sa ñaari bët noonu ngay tiite noonu sa fa sa xol di nekk nga xam ne dara loo xam ne lii maqam ba ci teggiin laaju ko doo ko def mukk ak foo mën a toll lu doyan waar la sëñ Tuubaa jaar na ci jaar-jaar yu demee noonu lu bare bare bare bare bare ni nga xam ne moom la ñu waxoon Seydina Zakaria bi nga xamee ne ñu ngi ko topp war koo rey muy daw daw ñu di ko dàq ba mu jub garab Iblis soppi ku jëmm ni ko yow daal Zakaria yaa ngi sonal sa bopp yow nga yonent lépp luy taxaw ci suuf si boo ko digalee mu topp sa ndigal garab gi mënuloo ko ne xaral mu xar nga dugg ci rek nga ne ko ne kepp mu kepp waaye ngay daw di sonal sa bopp mu ah wax nga dëgg de garab gi xaral garab gi ne tàcc mu dugg ci biir bi mu naan garab gi neel képp iblis daal di jàpp ci lafu mbubb mi xëcc garab gi ne képp lafu mbubb mi ne laaj ci biti ñi ko doon topp ak si bëgg ko wees mu ne eh kaay leen mu ngi ci garab gi gis ngeen lafu mbubb mi ñu daal dem jëli si tàmbalee ca bopp garab ga di ko siyee di ko siyee ba agsi ci bopp bi fu mu bëggee wonk daal di xam ci wax yu ne bu ne on oh, ñu far turam ci turu yonent yi ñuy siyee ba xar bopp bi di ko siyee ba xar dënn bi xar xol bi di ko siyee ba mu def ñaari gaal garab wi tëdd bi xaaju garab tëdd fi ànd ak xaaju Zakaria bi xaaju garab tëdd fi ànd ak xaaju Zakaria xam ne gëmug yonent eh, ni ñu koy faral a waxe bu nu jàppoon jëmmi yonent taal ko ba mu def këriñ nu boxam ko ba mu nooy nu jëri ko bu nu amee basira daanu dégg doom boobu di naaw naan laa ilaha ashhadu an laa ilaha illa la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa xam ne yonent lépp ma xam yàlla mu am nag ci afaatul aalami yooyu wax ñoo xam ne dañoo toll ci maqaamam yonent ci baatin te kenn yoon ndax dañoo ñëw gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñooñu kon lépp xaram na ci ñoom bépp orma bu ñuy sàmmoon teel sàmmoonte nañ doonte nag yonent moom ku dul yonent mënu koo jot mukk waaye nag ci nu boogee tax waaye ci maqam moom euh, boo seetee alfutuhatul makki euh, Muhyiddin Ibn Arabi fi muy wax euh, maqaamam afraad yi ba ngi àgg ci maqaamam yonant yi waaye yàlla yoon yónniwu leen dal ne nag waaye nañu teey kuy jàng sama téere bi ba agsi fii na def ndànk waaye buñ ma waxal li ñu waxaloon Abu Hamid Muhammadul Xasali ndax dañu ne xasaal yi nee na mën nañoo fàggu ak yonent mën ngaa fàggu ba nekk mu ne xaasha lillaahi xasaal yi waxul lool de xam naa ne waxul lu dul lii may wax rek la doon wax waaye nag nañu xam ne waxu mu ne ak yonent mën nañ ko fàggu waaye nag nit mën na yéeg ci maqaamam ba àgg ci maqaamam yonent ci maqaama ndax maqaamam ak martaba moom mu ngi aj ci tabeek suñu borom gi rek ak coobareem waaye nag jëf yi ci lañ la jot sax saxaaba yi waxumala ak yonent yi ndax yonent yi bu dul woon ñoom kenn du jaamu yàlla ci kaw suuf ndax ñoom ñoo yonent moom bu ñëwee ci àdduna rek du am kiiraay ba ba mu fiy jóge digganteem ak boroomam kon maqaam nga xam ne yu doy doy waar la xam ne mm, daf cee jaar ay yoon moom si Ahmadu Bamba moo mën a jëfe loo xam ne lii sharia du ko ca jam dara du ko ca jam te dana wayafal yen bi ko yàlla yen waaye soreet yen bi ko yàlla yen mu di ko jéem a wàññi dafay wut lum ci teg ndax bi mu jaayantee ba noppi ak suñu boroom daf caa tegaat leneen xam nga si ngeen jaayante naag kaax jaayante ak lu tolloo ci laj fanweer ak ñett yooyu mu jaayante woon ak suñu borom gannaaw bi mu jaayantee li nga xam ne moo koy may martabab xaadimu rasul muy martaba boo xam ne mosuñu dégg ku ko woote xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam loolu moo tax boo ngeen dees xasida yi da ngeen ci gis wax yu doy waar yoo xam ne doomu aadama dégg ko koo xam ne jullit nga nga dégg ko ba xam ne mu demee lu mun la nekk lay doon ndax xam nga ne ñoom daañu wax daañu tudd sax balu bàkkaar di wax tudd bàkkaar yi ñu amee waaye seen bàkkaar yi mu ngi deme ne rek seen dox gi ñuy yëkkati ku jëm ci yàlla ni muy gaawee fii nga toll woon démb nga xam ne nii nga xamee woon yàlla fi nga ko tegoon tey jii fi nga toll boo seetloo fa nga toll woon démb dangay ngay rus fa nga ko tegoon fa nga tegoon yàlla démb ndax xam léegi xam gi nga xam léegi ne loolu jombante na ak maqaam suñu borom ma war ma ngay warmaal suñu borom ak màggal gi koy màggal ak jaamu gi koy jaamu te ñeneen ñi gannaaw ñi nga xam ne agsi wuñ foofu loolu ñoom defe nañ ne sax kenn mënu caa àgg yow nga weesu ko ba di ko tuub di ko balu ndax ne mas ngaa jaar foofu nga di ko balu noonu mooy seen euh, bakkaar yi gën a bari ci yu ñuy tuub ci lu mel noonu noonu lay dikkee nga xam ne du tooñ gu ñu tooñ wala dara ndax moom gannaaw dafa ne ax faal ma siral masul laaw siral masul ku ko gis mënatoo def lu naqari suñ borom boo ko gisee itam rek ni nu ko waxe woon nañ ko defe naa ne ci démb bërkaati démb fan yi jamono day taxañoo dañu lay taxañal jamono taxañal la béréb lépp a yem fii lu ñëwagul ak lu ñëwoon la ñëwoon ba boroom borom bindagul lépp koy xam moo tax mu ne allamani ma kaana qabla al xalqi man kaana li bi karamin wa tilqi mu yooyu di ay maqaamay biir waaye chariyan buñ ko seetee buñ ko jëlee ci ne doomu aadama rek nu gis jikko yi gën a mat ci jikkoy doomu aadama mu dajale yépp tal bu jikko bu ci nekk mu àgg ca ca fam mën a yem nga xam ne dara mënu koo weesu bu dee muñ muñam moom mënee ko xiyaas si dara ndax muñ goo xam ne amul fu mu yemee du muñu doomu aadama am Cheikh ci bi muy martial euh, soxna Umu Kalsum mu gaañoo ne ko wa sabruka faaqa sabra naasi xatta samawta bihi ila muñ gi aadama yi ba mu yëkkati ci maqaam ba gën a kawe noonu ci muñ noonu laa amee fit fit bi ko suñu am joxoon du fitu gaynde du fitu ñey du fitu lenn lay wax ndax nit ku dara dara dara tiitalu dara dara yëngalu la dara tubaab yi ak seen gànnaay yeeg seen pexe yi yépp waxtu woo masaan xam ne bëgg nañ koo jëlee ci béréb jëmee ci béréb wala ñu bëgg koo woo te amul ndigalal suñu boroom du leen faale mukk du wëlbati geesu sax jëm si ñoom waxtu woo xam ne mu ngi dox itam ànd ak kilifa yu ci bokk waxtu woo xamee ne waxtu jot na wala suñu borom euh, sant ko lépp du leen tàggu du yëgoog ñoom day daal di ne bërit rek jublu ca loolee muy jublu nga ne kon noonu ko euh, sëñ Moussa Ka waxee a rëy mel ne ab du amul soxla ci ci réewi soldat xam nga jamono yooyu capitaine tubaab yi dañu nekkoon nit ñoo xam ne dañu daan jaarale nit ñi yoon maanaam fudd daal ak mm, jumtuwaayu metital te mu ne fitam waa gën a rëy mel ne ab di jàmbaar amul soxla ci capitaine ci réewu soldaar ngor itam ngor ci boppam buñ ko dee seet ni mu ko amee danga naan daanaka kenn melul nonu kenn melul noonu ba nga xam ne daanaka seetu ci lori boppam ak dara lépp ndax dafa ne is hiya uxtu diini xaysu fuqidat laa yujadu diinu kama anhum sabat nee na almuru'a mooy mbokkum diine ku ko ñàkk ñàkk diine ku ko ku ko am mën ngaa am diine waaye ku ko ñàkk dootoo amati diine foo xam ne rek fekkoo ko fi fekkuñu ko fi duñ fa fekk diine naka noonu farlu nag farlu goo xam ne doo sonn mukk doo tay doo bàyyi amul tawat ak wér amul xiif ak ñàkk xiif amul mar ak ñàkk mar amul tàngaay amul sedd amul dara waxtu woo xamee ne jamono indi li gën a tiis ci jaamu yàlla keroog la gën a sawar moom la sëñ Moussa Ka di wax mësula tawat ba wàññi ak jaamoom lum tawat tawat day gën a yokk ak jaamoom waaye du ko wàññi mukk du ko wàññi mukk wala daf koy yokk sax ngir bëgg a sori rek wàññi ngir bëgg a sori wàññi gi wàññi moom nga xam ne daanaka dara mënu ko koo tax a def ay yoon suñu borom dana ko teg tiis woo xam ne dana fàddu bañ defee ne def fi jóge am na jamono boo xam ne mag ñi daan nettali xissa bi nga xam ne nee dafa julli suba ba noppi bi mu wëlbati ko am jaam boo xam ne safara daf ko yey mu waxanteeg suñu boroom ngir mu jéggal ko ne na bi nga xamee ne su boroom xamal ne ma may jéggal naa ko ba noppi mu ne sama boroom kat làkku may arab làkku may français wolof njaay la ma wax ni ma sëngkat lëf lay jar fa mbaaw nee na li na ma yoxoos ci sama baaraamu sànq leenu tànk bii la ma dugge maanaam tawat mu daanu foofu yégatul dara dara dara bu ko naaj wi jotee rek ñu xëcc ko ba mu ne ci kër gi waaye waxtu woo xam ne waxtu julli jot na mu am afiye dañu duñu xam ndax dafa am afiye am am kàttanu ngëm gee ko tax a jóg mu jóg xam ngeen ne ku demee noonu waxtu waxtu jotee bu fi nekkul it am na lu ko koy wax te dana amit loo xam ne li mën naam waxtu wi ci boppam sax ñëw xamal ko boppam may ko kàttan mu jóg jàpp julli bu jullee ba noppi dellu ca tawat ja naaj du ko taxarandu dara du ko taxarandu léeg-léeg duñ ko ñemee laal mu nekk fa ba waxtu wa dellu ba waxtu wa dellu si ca ëllëg sa mu soog a mucc lor ay yoon yoon yoon yoon la ko dal li ñuy wax li sëñ Moussa Kër wax naan ka gën a xej xejjee gën a gis tiisam ya ka jege peey baay gën a gis nattoom ya ka gën a xej xejji mooy gën a gis tiisam ya ka jege peey ba mooy gën a gis tiisam ya kon nattu yi ak tiis yi suñu borom daf koy sotti waayam di ko gën a jege daf ko koy sotti ndax jullitu kese daañ ko teg musiba ngir nattu nattu am na mbugal am na nattu nag ñetti xeet la mbugal bi moom mooy ki def bàkkaar ñu bëgg ko baal ñu mbugal ko ko ci àdduna mbugalum àdduna ci jullit moom fii la fii la day dindi bàkkaar bi mu yem fii bu fekkee nag yéefar la moom li ko daal musiba lañ koy tuddee duñ ko tuddee mbugal ndax mbugal foo ko fekk bàkkaar a koy waral te ngir dindi bàkkaar bi moom moo koy tax a jóg ci àdduna bu fekkee nag nattu la moom nattu bi mooy nit ki mu xam ne xel lii ko dal benn lu mu def la wala suñu borom dafa bëgg a yëkkati maqaamam wala mu bëgg koo baxal nattu bu dalee nit kii itam ñetti maqaamal moo am benn muñ benn mooy sabru benn shukru sabru mooy nga muñ xam ne lii suñu borom la ko teg te am na lu tax mu teg la ko te wóor na la mu bañoon la koo teg mu teg la koo ko gën nga muñ ko kooku mooy muñ sukur nag mooy nga xam ne suñ boroom eh, yëg na la considéré na la ba di la teg dara lu la tiis loolu ci boppam neex la ba ngay sant suñ boroom moom mooy maqaamam eh, yonte yàlla ayuba inna wajadnaahu sabiran ni'mal abdu innahu awaabun innahu awaabun sukkur bi ah ni eh, nga xamee nag musiba yi daf daan ak balaa yi benn muy musiba moo xam ne dafa jëm ci jullit ñi mu wax suñu borom ne ko teg ko ci sama kaw ngir yéem jullit ñi gannaaw xett li benn jullit rek tuyaaba ju réy réy la léegi nag musiba boo xam ne dafa waroon a dal ci am réew ñu teg la ko yow kenn dana tiis léeg-léeg ba dootu fi nekk ab diir dellu xamuliko waat jóge loolu nga xam ne yoon yu bari la ko daan dal yoon yu bari la ko dal am na ci boo xam ne ci ndox la tàmbalee ci la ci maanaam moom la feeñoo maanaam jaan ñoon ni mu ko xewoon ci gànnaar ba nga xam ne kenn nelawatul defe ne dana génn àdduna ci diggante boobu fekk yooyu yëpp jege gi mu jege suñu borom tabaraka wa taala moom la koy tegee tiis yooyu ak métit yooyu ak euh, naqar yooyu naqaram yi mooy li mu yàkkamti li mu yàkkamti mu ñëw te mu am jamono boo xam ne jamono boobu lay nekk xam na ne am na jamono waaye xolam shawq bi muy am maanaam namm gi muy namm loolu ñëw ak nu mën a bu doon faat bakkanam sax yoonam ñëwu ci ndax nee ñu dañ naan la bi nga xamee ne ci gaal gi ni ñu koy waxee bi muy sànni der bi xameetul suuf ak ndox waxtu dong la gis waxtu wee taxaw ci kanamam bu doon safara ca la koy sànni bu dee ndox ca la koy sànni bu dee suuf ca la koy sànni bu dee gaynde ci kawam la koy sànni bu dee jaani ñangoor ci kawam la koy sànni ndax booba xel mi doomu aadama amee xam ngeen euh, nit njaay sax dana tollu diggante boo xam ne xaal lañ koy tuddee dootu ànd ak xelam waxtu xel demee yëguk xel dem roo dal di fii nit ki dootu yëpp li xew man masalan ñuy jàng fii walla ñuy wax mbiri yi ba nit daanu nit daanu bu fekkee ne jël bi dëgg la mën na dugg ci see bu buy tàkk mën na dugg ci safara du ko yëg wala mu naan sa satala gu baax wala mbëkk kii dara du ko yëg nekk diggante boobu day toll ci xaal bi nga xam ne ki nga xam ne daf caa àgg ci yàlla nga xam ne loolu du xaal maanaam maqaama la xam nga xaal ak maqaama dañoo wute ndax xaal lu lay dikkal rek la ay jamono du yàgg te day dañ te mënuloo koo indil sa bopp buy demit doo ko dàqal sa bopp mel na ko tey ñu sëriñ bi wala yàlla wala yonent bi ba ngay ba nga daanu daanu boobu diggante bu gàtt boobu mooy xaal diggante boobu bu fekkonte ne luñ la ci mën a def doo ko yëg mooy ñi nga xam ne dañuy toll ci xaal di baxal satal ndox di ko naan wala euh, ñuy dugg ci safara wala ñuy yéeg ci njolaxtaral garab jiital seen bopp daanu jóg faxasu dara du leen dal ñi nga xam ne nag dañoo loolu du xaal si ñoom maqaama la nga xam ne dañ faa toll dara du leen lor yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne euh, jaam bu ragalul dara suñ borom du xiir dara ci kawam waxtaan nañ ko ay yoon yoon ci misaal mi moo doon Seydina Abdullah ibn Umar ca gaynde ga ba mu wommatee gaynde ga teñ naan ko ndax yow da ngay yonent wala loo doon te mu ne déedéet dama dégg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne jaam bu ragalul dara lu dul boromam suñu borom du xiir dara ci kawam kon Sëriñ Tuubaa bi nga xamee ne bu dee dafa sànni eh, der bi ndax taarix la taarix moom mm, li ñu wax tubaab di wax autorité da ngay toxal rek yow ci sa bopp loo ko vérifier muy lu amoon ba weesu eh, xëy na mënuloo gis ku ko fekke woon wala ku fekke ku ko fekke woon Eh, ñi ko wax xaw ma bu fekkee ne ci mbindam lañ ko toxale wala ci waxtaanam ndax daanañ waxtaan ak moom muy nettali yu bari ci li passé yi nga xam ne waru koo bind moom am ci yoo xam ne tubaab yi ñoo ko ñaanoon nee ñu bu mu ko ko nettali bu mu ko waxtaane nee ñu loolu waxtaane wu ko waaye yoo xam ne yi ñaanuñu ko woon mu waxtaane ko bu ko ci yàlla xiiree mu gis ñu mu ko war a waxtaanee dana ko waxtaanee ñoom lenn ti mu bind ko bu dee lu ci bind wala lu mu waxtaane moom lu wóor a wóor la kon bu dee sànni der bi am na koo xam ne sax sëtam la daan na ma laaj bis waaw ndax naa loolu ñu xam ne sànni woon der gi ci géej gi julli ci ndax am na wala ah, lu man a am la de lu man a am a mën a am la am gu ma rek man fekki ma ko waaye lu mën a am la lu ko re lu ko raw sax mën naa am ndax moom bu ko ci sànni moom waxtu bi jotee day mel ni jëmm taxaw lëm léppam xalaatam ak xelam ak lépp gis ngeen am na jamono boo xam ne euh, këram day tàkk ci njaareem kër gi dafa dafay tàmbali lakk fekk waxtu si bis jot mu ne nan julli ji tubaab yi ñoom xam nga tubaab ñoom xamuñu yàlla xamuñu nit yàlla xamuñu dara ñu ne dafa affolé <laughs> noonu lañ ko bindee <laughs> waaye xam ne moom bu waxtu jotee amatul dara leneen luy nekk ci xelam lu dul waxtu wi dootu gisati dootu déggati lu dul waxtu wi li nga xam ne moom la suñu borom digle rek moom lay def kon sànni der bi ci ndox mi xelam xamul moom ndox la wala safara la wala suuf la wala lu mu doon daf ciy wàcc loolu dara ci moom dama yaakaar ne bu fekkee ne am na ay laaj rek ndax toogaay moom mooy xaw a metti ci man tuuti xaw sonn tuuti <laughs> bu amee laaj ñu dem ci euh, de introduction bu rek laa def pour mën a mu mën a fu ñu waxtaanee waaye li ci des du bari noonu kii xale bu toogee tuut ab diir rek di bu ma dellu seetee ba kii. Ah, kon euh, mbooloo mi ku ci am lu muy leer leerlu ay laaj ak yooyu rek mu ñëw mën na ñëw jot di ko fii ci taabal ji sëriñ mu tontu ko. wala mu bind ko yónnee itam ñu jàng ko mu mën ko tontu xam ne dafa gàddaay ngir xam ne dafa gàddaay ngir rawale lislaamam diineem wala mu gàddaay ngir am yitte yu ko dab ay bor wala yeneen yitte yoo xam ne mënu koo ñàkk te mënu koo faj mu seet fa mu defe ne su fa demee mu faj ko mu dem fa am lu ko lislaam yi wala malal ngir mu jëfandikoo ko ngir loola ndax am na gàpp boo xam ne su fa àggee nga xam ne la ko taxoon a jóg saafarawu na la ko taxoon a jóg faju na bu dee na bu dee rawale diine ma tax fa mu bàyyi ko woon mën na ko faa defewaat la ko la ko fa doon dàq jóge na fa su fekk la ko fa doon la mu ñàkk la woon itam bàyyi na fa loo xam ne nii bu fekkee lu ko doon tiit loolu itam maanaam mel na ne loola saafaraw na ndax loolu da képp koo xam ne toll nga foofa soo wuyee rek nag ci di wut wala ci di jéem ne da rawal sa diine ndax dana tax la la lislaam yoramaloon wala lam la kiiloon ba tey muy wii wala déet waaw euh, gàddaay moom dañ ne day wéy ba faw du fi jóg inna alladina tawaffahum malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha hunaka ma'wam jahannam wa qadarallah doomu aadama bi li ko tax di mën a gàddaay bare na gàddaay ngir am jàmm gàddaay ngir mucc gàddaay ngir rawale sa diine bu ci nekk dana waral gàddaay bi nga xamee ne da ngay gàddaay ngir rawale sa diine moom dafa am moom it ay daraja yoo xam ne ndax mën na toll fii ëllëg mu yokk ëllëg mu yokk boo xamee nag dem na ba nga xam ne moom diine ji ngay rawale boo gàddaayu rek mu yàqu moom farata la foofu gàddaay gi farata la nga jóge fi dem ci beneen béréb boo xam ne yaakaar nga sa diine mucc fa mën naa sori lool mën na bañ a sori mën na jege itam waaye lu nga ne fii moom sa diine dana fi mucce gàddaay gàngook ngoog léegi liñ la yolamal nga xam ne ndax aji tumuranke nga ndax tumuranke lu ñuy xalam la ci lislaam tumuranke dana tax a wàññi julli tumuranke dana tax nit ki mën a lekk asaka te fa mu dëkk woomal na fa waaye sori na ko kon tumuranke mën na yolamale ci yu bari kon dana a soppi at tëb aji tumuranke yi lii doon dal ci boppam ba mu tumuranke léegi tumuranke bi tax na ñu teggil ko ko léegi nag gannaaw loo gis ñaare dafa aju ci jamono dafa amub àpp xew-xew ba xewoon ba tax mu war la nga génn sam réew gàddaay dañ na moo xam buur bu daan forcer nit ñi ci lu araam wala ñu bàyyi seen diine la woon léegi dee na wala jóge na fa keneen falu na wala muy jafeñ jafe ñi àdduna yoo xam ne boo ko deful doo dund mën noonu taxoon la gàddaay léegi mu deñ bu dañee léegi sa woyofal bi ñu la woyofalaloon bu fekkee ne danga ndax dafa dagan rek nga dellu wala nga toog bu fekkee ne toog gi léegi du wàññi dara ci sa diine te moo la gënal dellu gi du yokk dara ci sa diine te toggee la gënal foofu moom sañ nga toog bu fekkente ne itam nag am na yolomal yoo xam ne yii moom nga amoon ci tumuraanka gi te yolomal yooyu loo mun la bàyyi la faw nga topp yolomal gi boo toogee it da ngay dal di war a dellu kon bu fekkee ne amul benn wàññent ci dellu gi da ngay dal di dellu dellu moo la war fekkee ne yolomal gi ci wetu diine la fekkee ne yalamal gi nag ci sa wetu àddina rek la moom laalul diine fenn ba tey ku ñu tànn loo nga bu la neexee nga dellu bu la neexee nga toog bu fekkee ne nag eh, yooyu ñu la yalamaloon eh, da nga ko mën a bàyyi léegi bàyyi yalamal yi mel ne ku fi dëkk te du la wàññi dara nga am nag yeneen i avantage maanaam yeneen yi njëriñ ci toog gi kooku itam bu la neexee nga toog waaye nanga bàyyi xel ci ba nga fay jóge loo fa bàyyi ban situation bu dee sa ndey sa baay wala sa njaboot sa ndey ak sa baay li la war ci ñoom du dundal leen rek waaye aar leen ndax tawat am na te bu fekkee ne nit ki tawat na nga nekk fu sori yónnee ko lu mu fajoo des na nag ànd ak moom di ko toppatoo di ko dimbali des na loolu bu fekkee ne it mën nga koo am alhamdulilah mu des njaboot njaboot moom yar dafay lu war ci baay ak ndey te lu ñuy layoog doom ji ëllëg la doom ji dana layoog baayam ba mu juddoo bu ko tuddewul tur wu rafet dana ko layoog moom ëllëg bu ko yarul yarul islaam wala ba mu matee dal jàng dalu ko dana ko layoo ëllëg ci yi gën a ki ci yi nga xam ne doom ji dana ko layoog baay bu fekkente ne itam nag léegi gàddaay gi la ko waraloon lépp dañ na te yooyu yëpp mën nga ko assuré mën nga fexe ba yar gi mat ndax dañu ne waxe rek yaay yar bi njëkk njëkk njëkk yaaye ko yeyoo moo ko moom lañ ko sase ndax bu njëkk ci njëlbeenu lislaam ndey ji gannaaw dañ koo yaroon dana xam nañu yare yaru jigéen lañ ko yar du mën a yar xale bu góor bi ba mu mag waaye mën na yar xale bu jigéen bi ba mu mag xale bu góor bi mën na koo yar ba daanaka ba mu àgg si ay juróom-ñetti at ak ndax am na ci yu bari yoo xam ne moom boo amee xel danga xam ne baaxul ndax yar du caa génne dóor rek rawatina jamono jii nu toll moom waxtaan xale bi yee ko xamal ko li bon xamal ko ñi ngay àndal lu mu la mën a indil ay garawaali ci àdduna akub yàqu-yàqu bu ñëw ci jikko nga xam ne day lor nit ki ëllëg ndax nit ñi comme ñett lañu ñetti xeet ñetti xaaji nit rek am ki nga xam ne ku ko yar ak ku ko yarul la yemale lay jub rek mooy yonent yi ñu néew a néew ci wàll yi ñu néew ak ki nga xam ne ku ko yar ak ku ko yarul la male du jub mukk wa fi xaqi hada qiila min a tahzibi tahzibu zibil yahtadiye mu mel ni rek ku bëgg a fab bukki bëgg koo yar ba mel ni xar kenn mënu koo yar ñetteel bi mooy li gën a bari ci nit ñi bu ñu leen yaroo bu ñu leen yaree ñu yaru jub texe bu ñu leen sàgganee ñu yàqu dëng lakk dem safara mooy ñi gën a bari ci nit ñi daanaka nit ñi bu ñu doon fukk say bone ne juróom-ñeent ñëpp moom lañu jamono bi ñu toll yàqu-yàqu yi bari lii niru dara talu dara bari li nga xam ne dafay sol mbubbum lu baax tey lu bona bon bona bon mën a yàq nit ki addunaam yàq alaxiraam mën koo dugal ci lu bon mu doxe ci ay àndandoo ay fréquentation ay film ay télévision ak ci bari nga xam ne yar pap yar di dóor dana yàq sax lu bari léegi waaye dangay xam yàqu-yàqu jamono fu muy jóge ak yan forme lay jàpp xale yan yu góor yi danañ yàq nit naan la yow ngaaga nga ak seer nga yow da ñàkk fayda mag ñi seen temps wéy na doxoon nañu seen temps ba paase ba mu pare ba mu paase yàq dugal sa bopp yoo xam ne du xamul wala ñu complexe la nga am complexe dem di tàmm yàqute tàmm googu ngay tàmm yàqute rawatina nag bi nga xamee ne nag dafa am ay boroomi alal di boroomi xam-xam di boroomi autorité yoo xam ne dañoo jóg ngemb ngir yàq yàq gi di yàq gu diis goo xam ne dafay dajale daanaka nga gis ku mu laalul néew bu ba nag day dal di gën a rek doy waar lool lool lool lool lool bu boobaa kon yar day nekk devoir bu gën a diis daanaka mooy devoiru nit ki euh, góor gi maanaam euh, waajur wi moo xam góor la wala jigéen bu njëkk Sénégal ba fi mag ñi nekkee nga xam ne lu baax a fi nekkoon xale bi même mbedd mi bu ci dee def lu dul noonu bu séenee mag nëbbu ndax daf koy ragal ndax bu mag mi accès bu ko neexee mu duma ko yar ko ndax booba xale boo gis mag moo gis bàyyi xale bi la bu dee jigéen yaayi xale bi la sooy boo xam ko sooy boo bañ bañ koo xam léegi boo dooree doomu jàmbur ñu porté la plainte ndegam sa doom sax la wax ne sañu koo def nangam sañu loo ko def nangam te daal di doy waar lool ba mu doy waar bu njëkk xale bi ci kër gi yaayam day yaru baayam yaru magam yaru xam ne dañuy créer milieu boo xam ne même bu ñu la dul yar bu ñu la dul wax dara sax doo gis lu dul noonu da ngay dal di jub rek ndax jub rek nga gis xamuloo leneen boo fi jógee boo demee ci école bi école bi maître bi dafay yaru xam na mu yare di yare boo doxee ci mbedd mi say moroom yi yaru ngay dajeel ak ay mag yu góor ak yu jigéen te ñépp ci yar boobu la ñu nekk doo am foofu fële ba def lu dul noonu léegi xale bi day yàqu ci kër gi ndax bu nekkee ci kër gi xatal na baayam ndax baayam day xëy liggéey bu ñëwee di seetaan télévision wala muy déglu rajo bëgg añ bëgg a julli war a gontaat bu wàccee jaar ci ay soxla kañ lay gis xale bi mën koo yar wala mu di ko mën a wax dara yaay ji day yàkkamti bisu bu dul jàng ba xale yi bisu jàng ba noppi leen a gis ndax fitnaal nañ ko seen coow seen xuloo xeex nanga mag seen bëgg lu dul am jàmm wala jaayee wala mu lu mu wute ci xaalis kon xale bi xam ne kon magam ci milieu boobu la juddoo ci la màggee noonu li muy def lépp dara baaxu ci te moom lay imité bu demee ci mbedd mi fukki xale yu yàqu lay dajeel la téeméer ñu yóbbaale gën koo yokkati du gis lu dul àdduna boo xam ne ñëpp yàqu rek bu ko defee yàqu gi du ko yëg moom du ko tekkee ne yàqu la ndax xamul woon lu lu ñàkk yàqu bay xam lu yàqu ndax bala ngay xam lu bon dangay xam lu baax nga gis nag lu bon mu wóor lii wuute naag la nga newoon la nga newoon ko gën ngay soo ko xam waaye bu fekkee ne mosuloo gis dara dara dara lu xam ne dafa jaar yoon lu dul nii nga juddoo fekk àdduna bi milieu bi mel atmosphère bi nii la mel nit nii loolu ngay jàpp ne mooy du jub kenn dootu mën a jubbanti kenn dana jafe day doy ko waar boo jubee boo sa doom ñu la ku rey ñàkk indee bee ko ñëpp a yem da ngay soral sa bopp rek xale yi moom jamono bi nangam ak ki nangam ñu daal di gas fossé boo xam ne mooy nekk diggante mag ñi ak xale yi mag ñi ragal xale yi xale yi itam xeeb mag ñi di leen daw yàqu-yàqu rek ndax boo seetee ne euh, Sénégal faral naa ko wax ne dañoo xëm te ñoraguñu pays développé yi dañoo ñor ba xam dañuy wax le mauvais côté du développement dañ ci àgg moo leen dal lu nag dañoo àggagul ci développé ba noppi gën leen a yàqu wala nu yàqoo ne ñoom mooy ñoragoo xam loolu lu ko waral yar moom dañ ko tegatul muy leen bu ñu dee wax sax léegi éducation ñu ngi ko jëmee ci affaire u aar ak champs yu kenn xamul daal walla GIE GIE yu dul jeex multiplier adduna bépp ngay seetaan télé bi nga xëyee ba jant so caaxaan yooyu ngay gis caaxaan yooyu di indi xaalis bu bari te nit ñi xooluñu lu dul xaalis fan la nit di jaar fan la nit di jaar foo jaar rek yàqu-yàqu la buñ dee wax mujj jamono axiru zaman mooy lii nu nekk te muy gën a yokk rek ndax doo seen lenn luy ñëw nga ne leebu bu accès dana indi changement wala dana jëriñ dara li ngay seen lépp luy gën a yàq rek la mësuloo di duma sa doom ba yoonu kenn nekk ci léegi bu ñu demee ba ñu ne kat xaleel kenn du ko fitnaal xaleel kenn du ko nii xaleel kenn du ko nii xale bi ñu jox ko numéro police boo ko waxee lu ko naqari mu téléphoné xale bu jigéen bi bu toppee benn waay boo ko waxee dara mu porté plainte ñu ne la bàyyi ko wala mu dem police ñu maye ko waaw yàqu-yàqu yi duñu jeex bare bare bare bare bare bare bare bare ba nga xam ne doy na waar jullit ñi nag xëy na lu yàlla dogal dañoo sàggan ndax sàggan gi mooy dañoo waroon di daje di sottante xalaat buñ gisee yàqu-yàqu mag ñi sax ñu mujj ñi sax daawoon nañu wax lu leen naqari daawoon nañ daje man daa gis ndar lu xale yi xewal wala loo xam ne lii tubaab bee ko bëgg a indi ñu dajaloo ne lii nangam du fi am waa gén ndar dañ ko daan def waa ndar waa ñi fu nekk waaye léegi amatul coow nañ fi affaire film yi waaye dañ ko wax ab diir bàyyi fàtte ko film yu yi ñu fi daan génne bu njëkk ñu di ko soow ba sëñ Abdou Aziz si waxoon ci sax yi ñëw léegi ko yées fuuf fuuf te kenn ngaangatul kenn waxul dara fa ñu jëm moo bi moom eh, lépp yonent bi sallallahu waxoon na ko mujj jamono waxoon na ne yoonu safara day fees dell yoonu àjjana ne wëyën kenn du ca nekk waxoon na ne masih dajal bu ñëwee day amee àjjanaam ak safaraam ku ko topp mu dugal la ci àjjanaam yaay dem safara ku ko moy mu dugal la ci safaraam yow yaay dem àjjana ñoo nga ca ku nekk gis na ko mul sikki sàkka bu boobaa kenn du yilif kenn mu ngi nii mooy li ñu nekk am kilifa moom xewil nañu ko te xam ngeen nit moom bu ñàkkee kilifa rek daanu ci kàmb nit ku ñàkk kilifa ak fu mu mën a àgg bu amul kilifa amul ku muy déglu amul ku muy respecté amul ku koy digal ak di ko tere ci kàmb rek lay daanu ngir ko léegi jullit ñi li doon seen gànnaay dañ ko bàyyi moo doonoon ngëm gu wér lu leen jaaxal ñuy wàcc ay kaamil ci jàkk yi waaye léegi ñoom seen bopp ñu ngi réagir ni tubaab yi réagir boo gisee réew moo xam ne lu bon am na fa wala musiba ñuy manifester yëf tubaab la wala ñu def ay motion yu kenn xamul yooyu lu muy jariñ dañ daan dajaloo tuub sàkk sarax di wàcc ay kaamil di ñaan loolu moo doonoon gànnaayu jullit moo ko daan aar moo ko daan fegal lu mu ragal moo ko daan may li mu bëgg bu ñu demee ba gëmatuñu loolu wala bu fekkoon ne sax ba tey ñu ngi koy gëm waaye woyof bopp yóbbu na leen ñuy roy ñoo xam ne bokku nag ñoom diine ba ñu melal nu ni ñu mel nga xam ne bu nu fakkataloo nañuy réagir la ñuy réagir boo dara waddee dal ci sunu bopp na ñuy réagir la ñuy réagir fuñ nu bëgg a jaarale jaarale nu fa ndax fàtte nañu suñu bopp ba mel ne yàlla fàtte nañu nasullaha euh, fa fa ansiyahum anfusahum ndax ñaari manzil rek a am nasullaha fa nasiyahum wala fadkuruni azkurkum di fàttaliku yàlla def ko ci sa bopp yàlla di sa kàttan di sa bët bi ngay xoole di sa nopp yi ngay dégg di sa tànk yi ngay doxe di sa kàttan gi ngay jëfe waxtu woo ko ñaanee mu may la bu la dara jaaxalee nga dellu ci moom bu ko defee da ngay xeeb képp koo xam ne du jullit waaye dem ba naw ñi dul jullit yéem leen def leen seen ñi ñuy topp ñi ñuy roy def leen seen ñuy ay presque ñuy sëriñ si foofu la yàqu-yàqu bi tàmbalee nasullaha fa nasihum fàtte nañ yàlla yàlla fàtte leen yàlla du fàtte waaye day jëf leen te yow jëf leen te ku la fàtte léegi bu fekkente ne ki nga xam ne muhaajir bi mooy ki gàddaay gàddaay léegi ci àdduna bi bari na ndax daanaka àdduna bi dafa gëndoo dañuy dem tuuti ci kanam rek ba nga xam ne adduna bépp day mel ne waaye benn réew la masalan waxuma ci yem ndax yemoo du am mukk benn réew bu ci nekk dafa am ay classe ñi am alal ak ñi amul dara ñi xam dara ak ñi xamul dara waaye yenn réew yi dañuy moom yenn réew yi di leen moom di leen gën a moom buum gu ñu leen yee bu ci gannaaw ëllëg saa ñuy dolli ca ñetti buum bu beneen bis ba ca topp ñu dolli fukki buum muy gën a yeewu mu rek comme ni ñuy def africains yi toujours xam ngeen ne depuis Union soviétique disloqué boobu ba léegi loi yi nekkoon national yëpp international la léegi Amérique la chef d'état yëpp di signé loo xam ne sañ ko bañ loi yi nga xam ne moom la Amérique élaboré adduna bépp ci la ñuy wéy nga xam ne li ñu naan ittasa al xarqu ala ratiqi isdaada tinu ballatan mooy maqam bi ñu toll noonu la ko sallallahu alayhi wasallam waxe woon daf ci am yoo xam ne nit ñi dañ koy séenoo jëmm ji ñëw fekk na looy tax duñ day accepté duñ ko dégg daan wax monsieur Dajjal dañ ko jàppane benn waay boo xam ne dafa njool ba bopp bi laal asamaan mu amee benn bët yore ajjanaam yore safaraam jóge sowwu jëm penku naan maay yàlla maay yàlla ànd ak ñaari malaayika bu ne maa yàlla malaayika mii ne ko fen nga mii ne ko une mii ne wax nga dëgg nga xam ne nit ñi daf leen di jaaxal ñi ànd ak moom wërsëg yi topp di leen jox lépp lu ñu aajowoo aar leen ñu am jàmm ñi nga xam ne ànduñu moom mu dugal loon ci safaraam maanaam mu xañ leen wërsëg xañ leen jàmm xaañ euh, dindi seen fit euh, du dalati maanaam génne seenu fit ñu jàppe ko ne jëmm la joo xam ne noonu lay doxe wër àdduna jëpp pàkki suuf yëpp ba mu def Màkka ak Medina ni nga xam ne maanaam xar fii yan noonu lañ koy waxee fekk na état la rek xaal la euh, noo ngi sori sax mawdu bi laaj bi moo doonoon muhaajir bi ki gàddaay ki gàddaay moom na xam ne suñu borom na ko sas yu am na responsabilité yu mag leer na ne moom li ko taxoon di gàddaay bu dañee moom moom boppam waaye nag na seet njàqu yàqu-yàqu yi ak njëriñ li ak waru gar yi fee ak fii ba xam bu fi nekkee lan moo ci gën ci moom ci diineem ak ci àddunaam bu fekkente ne léegi gàddaay gi la ko taxoon di gàddaay moom dañ na te bu delloo seenu fa leneen beneen lor wala yàqu-yàqu te gisul ne fii moo gën ci diineem bu ko neexee mën na dellu mën na dellu waaye mu xayyar la rek dañ ko tànn loolu lu ko ci neex lay tànn fekkente nag xam na ne fii gën ci diineem booba mën na toog mën na toog waaye nag na bàyyi xel ci ñam fa bàyyi ni ma ko waxee woon rek doom ndey bàyyi ila axiri ila axiri waaw ah kan nga tontu laaj bi kon waaw ki moom dafay laaj mu ngi lay ñaanal yàlla dëgëral la te dimbali la mu ne dafay laaj ak leeral ci waxi yàlla suñu borom subxanahu ji ma wax naa fasbir kama sabara ulul asmi mu ne ndax euh, tudd ngeen muñuk Ibrahima waaye lu tax yont yàlla nuux ñaanaloon aw nitam ak lu tax yont yàlla Muusa ñaanaloon Firawna waaw bisimilah asalaamaaleykum fasbir kama sabara ulul azmi min rusuli wala tastajil lahum ah, yonent bi sallallahu alayhi wasallam suñu borom wax ko ci alquran ne ko na nga muñ ni juróom ñooñu muñoon ni ñeent ñooñu muñoon ndax moom kenn la ci mu di ibrahim bi ñu doon waxtaane léegi alayhi salaatu wasalaam muusa alayhi salaatu wasalaam isa alayhi nuux ibrahim kon waxtaane nañu muñ gi daanaka muñ gi moom ba mu juddoo ci la tàmbali xam ngeen ne mu ngi juddoo woon Iraq baayam di yett ay statue di ko jaay Ibrahima bañul ludul statue ñu di ko jaamu muy xas yi di leen wan ne amul njariñ ba gor ya nga xam ne moom la fa nguur ga saxaloon baayam mere ko nguur gi mere ko baayam ndax day tax li muy liggéeyee di ko jaay dootu jar ndax yàlla yi mu yett di ko jaay bu ko Ibrahima dee xas di ko sànni ci euh, cabinet yi wan nit ñi ne leen amul njëriñ bu manoon dara mu kon mu du mën a fexe ba kon du fanaan ci cabinet yi nga xam ne kon léegi baayam commerce dana yàqu nguur gi itam <laughs> noonu nit ñu bari noonu mu jóge dégg nga Iraq dem Palestine Ibrahima euh, muñam dafa bari maanaam buñ ko toppee ba buñ fi jógee ndax mooy xalilullah Ibrahima gannaaw moom ku ci tegu Muusa alayhi salaatu wasalaam Muusa muñam lu doyoon la ndax Muusa mooy ki gën gannaaw Muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy gën a metti ak Nuux ñoom ñëpp metti dund ndax Muusa du daaneel benn noon lu dul beneen noon bu réy ne moom wala bu ko gën a taxaw na musaa ki ñuy wax Iwaj ibnu Anaq ki ñuy wax Firawna ñaari Firawna ak ki nga xam ne moom la wax xaaru na kenn ku ci nekk doy na lakkal ci benn nit kenn ku ci nekk Muusa jànkoonteeg yow diiru jamono ba ñoo ñëpp mu not leen ñu nattoote ko itam kii euh, saamir yi nattoote ko saamir yi bi mu jógee ci saamir yi itam banu israila bi nga xamee ne mu ngi dellu si bëgg a duggaat nga Palestine inaa la doxalaa abadan maa daamu fa qaatila inaa una qaiduna fii dëkk bi duñ fi dugg mukk ndax ñi fi nekk ay nit ñu ñu soxar lañu ñu bon lañu ñu am kàtt nañu demal àndal ak sa borom ngeen xare ji ngeen xeex noonu duñu dem fii la ñuy toog yu bari Moussa ci kii buñ ko toppi lu bare bare bare bare bare daf ko dal moo xam ne Moussa gën a mën a muñ am na ci bindkat yi ñuy wax naan Moussa bu dul woon yonent gi Moussa en tant que nit rek ku ragal la ñàkk xam la Moussa fi ëppoon fit ndax ñu ko ñooñu ragal gi ñu ngi ko jëlee ci ne Moussa bi ko suñu borom ne alqima fi yaminika ya Moussa maa fi maa tilka bi yaminika ya Moussa qaala hiya asaaya atawakkalu alayha wa usbi ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra qaala alqiya Musa fa alqiya fa iza hiya tusa qaala xasuha wala taxaf sunuuda siiratahu luda kooku dafa alquran dafa gàttal foofu waaye fi muy waxee ci suuratul Qasas ne falammaa ra'ahaa tahtazzu ka'annahaa jaannun wala mudbiran wala mu yu'aqib bi Musa sànnee yet bi suñu borom ne ko sànni mu sànni ko mu nekk jaan joo xam ne dafa toll ne kenn mënu la ko wax rek lu ñàng ñàng gëdd muusa Musa daw foofu la euh, ti bëgg a tibbee première mm, manzila bi ne Musa dafa ragal déedéet dañuy gis baatin dañoo am basira bu fort dañuy gis ne suñu borom tabaraka wa taala ci manifestation maanaam day feeñoo jëmm ji ci yu bari mu mu gisee ko nag ne suñu borom ci boppam moo koy feeñu di ko menacé mu waree suñu borom ne du ma wan suñu ak ñeme dama koy wan ak ak ak euh, ñàkk fit ak doyadi ngir mu yërëm ma loolu moo tax mu daw ndax suñu borom dafa bari manifestation maanaam feeñu yu muy feeñoo euh, aarifoona yi aarifoona billaahi yi Muusa euh, ñaareel bi bi ko suñu boroom ne yónni ci na mu ne sama lamiñ dafa taq mënuma wax bu baax boole ak Aarona ndax ñu mën a xam lu ñuy wax ak naan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli ak yu bari yooyu yëpp ni ma ko ni ma firée bi rek la maanaam xam gi mu xam suñ boroom ndax suñu boroom day fekk waaye yàlla mu feeñoo ko leneen jeneen jëm mu fekk moom moom la bu aarif bi nag day ragal du ko wóor waaye day ragal ne looloo am bu fa wonee lenn suñ borom nattu ko ca loolu bu fa wonee ak njàmbaar wala mu wone fa aw fit suñu borom nag nattu ko ci leneen loo xam ne fitam woowu dana dem ba xam ne fit wi amul fit yàlla yàlla am moom moom mooy dara kenn ñu waru ko ñeme ci genn wet loolu nag la ñu xam di ko ragal di tiit moo tax ñu naan aarif jaan dana ko màtt du ko faale bu demee ba àgg ba àgg ci yàlla melantaan dana ko màtt mu di ko jooy loolu mooy wan suñu borom doye di gi mu doye di nangoo kii du jaam konteeg suñu borom jaamaar la moom di ko wanu ñemeeg yooyu loolu la bu ñu ñëwee jógee ci Muusa Isa moo ci topp Isa moom fanweeri at ak ñett la dund ci àdduna bi ñetti at ñi la moom la woote Isa ci àll bi rek la dëkkoon mësula moom dara moomul woon ci àdduna lu dul xeer wi nga xam ne bu tuddee teg ci boppam peñ bi muy peñee boppam mbattu si muy tànq ci ndox yi ci àll bi yi taa naan mu dox benn bis ba gis koo xam ne kii day ase loxoom di naan mu sànni mbattu ma dem ba gis ku ku njëganaayoo loxoom mu sànni xeer wa dem ba gis kuy delloo karaawam loxoom ay baaraam di ko peñee mu sànni peñ ba moomatul ci àdduna dara dara dara dara Muusa ñu yahud yi fitnaal ko di ko nappatu fu mu toll Muusa amul dara amul mbokk Isa amul dara ni mu daan euh, yàlla euh, kaw kawtif gi yi mu ko joxoon yépp li ci gën a yéeme mooy mën a wax nekk nit ku éloquent ko am balaaxa Euh, ni mu daan waxee nag euh, woyefal adduna ak ñu ñàkk ñi mu leen dikk ajana ak nen balaa kenn dugg ci malakutu sama sama waat yi faw mu judduwaat faw mu ko xani yu moom ko woomal moom doo dugg mukk ci malakoot ba mu ko defee ñi nga xam ne dañoo ñàkk dal di am lu leen dëfal ci moom loolu neex leen ñu topp ko am yaakaar muy dëkk ci àll bi dëkk ci àll bi lépp mu mu di ko muñ yi ñu ko daan teg di ko nappatu du fu mu toll du gis lu dul ñu ñàkk ñi yi saa du gis kenn kenn di taxawaalu ci àll bi yépp mu muñ ko noox moom daanaka soxla wala wax fala bis fi mu alfi sanat illaa xamsina aman juróom-ñeenti téeméeri at ak juróom fukk nga di ko woote léeg-léeg mu wax toog fii alayhi salaatu wasalaam di waare ñu yebal benn waay mu fab doju mag yéeg ci kaw terrasse bi di ko puus ndànk ba viisé bopp bi rek ba mu tolloog bopp bi rek dal di ba ma xeer mu ne teng ci boppam mu xam ñu daal di defe ne dee nañu wat ba sànni fële sànge ko mbubbam bu fajaree ba sedd bi jàpp ko mu jógaat yow dëkk ci loolu juróom-ñeent téeméeri at ak juróom-ñeent kooku ku ko dàq muñ ci àdduna li mu daj lépp mënuñu ko fee misaal liñ ko wan ba bi ko suñu boroom joxee bant bi nga xam ne mooy war a doon gaal gi ne ko na ko samp di ko suuxat noox samp na ko di ko suuxat ñeent fukki at mu soog a nekk garabu saaj googu nga xam ne moom la yet muy gaal bi muy yett gaal gi buñ ko rombee naan ko ah léegi génn nga ci yonente gi léegi law be nga da ngay yett mu leen waaw in tasxaru minna fa inna nasxaru minkum kama tasxaruun yéen a ngi may ree maa ngi leen di ree ñu di ko saaga lu nekk ñu di wax mu yet gaal gi ba gaal gi so pare mu teg ko foofu ci booru géej gi di nekk ndigalal suñu borom nit ñi ku saf ka bi ne rek ca gaalu noox ga di ko def ba nga xam ne gaal gi ngi ñuul ko ko bona bona bona bona bon suñu borom dal di wàcce ràmm boo xam ne ñëpp ràmm benn waay dem xëy di sangu ci fajar gi ci ci ci géej gi yéeg naka muy yéeg ci gaal gi rek barastiku daanu ci gaal gi naka dem cabine yi rek laal ko fu mu laal rek mu wér mu daal lim ñu ay yéen gaalu nooxe ngi yu yooyu si daal ku mu laal seer rek nga wér nit ñi xëccoo gaal gi raxas ko ba mu weex tall tàll tàll tall ba suñu borom sunan yam mbiri la kon mbooloo mi sëñ bi ah, moom de daa <laughs> a sonn xam naa kon ah kon ah, ci kanam dana ñëw waaw bu fi jaaraatee rek incha jërëjëf yàlla na la fi yàlla yàggal guddal saw fan jërëjëf sant sant nañ bu baax a baax ah, dolli nga ñu bu baax a baax fa tabaarakallaaw kon nga ñaanal ñu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 عملنا إسرافا وثيابنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم ربنا اغفر وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تزغ قلوبنا غير الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم يا من ليس بعيد فنناديه ولا بناس فنذكر ولا بنا من فنوقف اللهم لا تدخلنا في مقامنا هذا ذنبا إلى أخبرته ولا مرضا إلى سفرته ولا حاجة من حوائج الدنيا ولا حاجة إلى قضيتها ولا جهل إلى أسرته ولا سقط إلى محوتها اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنا فتحنا لك فتح من لك لك لا ما تقدم لك ما تأخر ويتمنى عليك ويهديك سبحانه وتعالى ويسرك ويسرك ويسرك ويسرك ويسرك ولما توجهت القامة قال سردي مهديني سواء السجود إن الذي فرض عليك القرآن لا يعدك إلى معاد لولا مقاتل سمعت لدى عالم الغيب والشهادة ولا تحكم بين بلد ما كانوا تختلف وافتح لنا كل باب كنت فاتح سلم طويل لنا عمرنا سهل لنا الله ودمر كل أعداء تدل بنا قبل مسلمنا إلى كل شيء قدير على صغر مثل كثيرا إني سارق قلبا خاشعا متواضعا بعيدا كثيرا وتمت كبيرة مينة رفيعة يعني قبل كل معنى هو نكتب الله ورب لنا كل ذي صعب وذي حرج ويسر كل ذي طلب واسلب بنا نهج رشد تكفينا زل وتقنا الجن والشيطان قبل كل معنى هو نكتب ورب لنا كل ذي واسلب بنا نهج رشد وكلنا نعس من كل مهلكة ولا جلال ولا اللهم صل على سيدنا وسلم ونجنا بها من جميع الاهوال والافات وتقبل لنا بها جميع الحاجات وتزهرنا بها من جميع السيئات وترفع لنا بها على الدرجات وتبلغنا بها احسن الخيرات من جميع الخيرات اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتنال به الرخائب وصل الخواتم ويسقى القمام بوجه الكريم وعلى اله وصحبه كل لمحة ونفس زادت كل معلوم لك اللهم صل على فرج قلوبنا اللهم صل على مفرج قلوب مولانا barkala